baada audu billahi min alsheytaan alrajim wa adxil yadaka fi jaybika taxruju baydaa min gayri suu'in fi tisci aayaatin ila fircawna wa qawmihi innahum kaanuu qawman faasiqiin suñu boroom di wax ci laaya fukk bi ak ñaar mu ne ba léegi mu ngi wax ba mu waxee seydinaa Muusaa alayhi salaam foofale di wax ak moom mu ne ko wa adxil dugalal yadaka sa loxo fii jay bi ka ci sa poche bi waxoon naa la poche yi nag ci dënn bi la doon ne mooy ne paañun ni ñu ko xamee ci côté yi ci faar yi waaye mooy ci dënn bi foofale mën a ko dugalal sa loxo foofale taxruj boo paree moom dina nga dina génn nga génn ko moom dina génn loxo ba dina génn après bay doo a weex tëll min ghayri su'in ci loo xam ne du baras de du feebar boobu di yàq ay loxo di yàq der bi moo lay dal di wool mooy laaya la bu borom bi jógee boo xam ne bu mu lay wan la fii tis'i ayatin mu ne ñaar yii mooy sa loxo bi nga xam ne moom laa la wax nga génne ak sa yat yi nga teg mu nekk jaan ba yëngatu ba ngay daw fii tis'i ayatin bokk na ci juróom ñetti li nga xamante ne nii juróom-ñeent juróom-ñeenti laaya yoo xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala dal di jox Seydina Muusa pour fan ilaa firawna mu dem ci waajo ñu naan firawna nekkoon buurub Égypte wa xaw ak ay ñoñam innahum dëgg-dëgg ñoom firawna ki gàngooram kaanu dañoo nekkoon ci kaw suuf si xaw ma nekkay nit ñoo xamante ne nii faasiqiina ay génn topp lañ nag fii tisi aayaatin yii suñu boroom dina leeral cinq yi mooy tudd na fii ñaar yi ñaar yi tudd na leen fii muy bant bi nga xam ne ba koy bu ko tegee mu nekk jaan waaye loxoom bi nga xam ne bu ko dugalee ci biir poche bi génn ko mu weex tàll yeneen yi tudd na ko ci suuratul Araf comme ni nga xamante ne nii inshaa allahu taala dinañu ko gën a gis nga nga xamante ne nii mooy eh, kon mooy naqs mina samaraat yooyu tuufaan bi muy mbënd ma ak li nga xamante ne nii mooy kirike ya muy muy muy muy njéeréer yi waaye li nga xam ne ak téeñ ya ak de ak la nga xam ne mooy mbott ya ak deret ya ak yoo yële ak la nga xamante ne mooy at yu metti ya leen daloon nga xam ne dañoo toog borom bi teg leen ay metti ay bekkoor yu metti yoo xamante ne nii moom la na daal di woon jànkoonteel yooyu yëpp mooy dinañu ko gis inshaa allahu taala am na ci tamit benn nettali boo xamante ne noo ci suuratu taw euh, euh, banu Israil walla suuratu banu Israil mooy saar ba waaw ci suuratu Araf tudd na fa cinq yooyu waaye ci suuratu banu israil it dina fa tuddaat yu loolu nettali bi nii insha allahu taala tal imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullah alayhi indi na ci benn laaya benn xadis boo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu seydina safwan ibn eh, safwan gi nga xamante ne nii mooy safwan ibn assal al-muraadi radiyallahu ta'ala anhu wa arda ca yahuud yoo yële ñëwoon ñaari yahuud lañu joon ñëw ne dañuy laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci tisan aayaatin bayyinaat yoo yële mooy laaya yooyu juróom ñaa juróom ñeenti laaya yu leer yoo yële nga xam ne fële moom lay wax ca suuratu aali euh, banu israil te mooy laaya yooyu rek loolu bu ñu àggee foofale inshaa allahu taala dinañu gis la mooy xadis boobale kon suñu boroom tabaraka wa taala ne nga lamma jaatuhum ba nga xamante ne nii ci la leen dikkal aayaatunaa moom firawna moomale mubsiratan mu leer nañ qaalu lan lañu wax seydinaa Muusa ak ka nga xam ne moo ko doon seconde di di frère am ba di seydinaa Haarun alayhim assalaatu wassalaam ñu ne qaalu ñu ne hada lii daal nga xam ne moom la fi Muusa mi yendi alayhi salaam du dara ludul sihrun njabar la de mubiinun boo xam ne bu clair la bu leer la wajahadu biha suñu boroom ne daal di ñu daal di koy weddi weddi gi nga xam ne mooy kufrul juhud mooy gis les preuves yi mooy gis li nga xam ne mooy lay yi leer nañ ba pare nga jàll bu tax nga woy ne nga féttéerlu gis lu leer ba pare nga féttéerlu ne lii du dëgg bi gis jant bi mu leer nañ nga féttéerlu ne lii du jant bi lool mooy kufrul juhud lool nañ def wa jahadu biha wastayqanatha ta leer na ci ñoom anfusuhum seen bopp leer na ci ñoom këne lii nii ci borom bi la jóge laaya yii de waaye lan moo tax ñu def ko ñu daal di koy jalgati noonu jagal jalgati laaya bañ koo gën gëm man ndax tooñ wa'ulu wan waaye ngir kawe kawe lu jàpp ne ñoom daal du ñu wàcc seen bopp nag peuple bu toll ni Firawna ak ay ñoñam nag ñuy topp koo xamante ne nii ay ñoñam kat ñun ñuy ñoom suñuy jaam lañu ba léegi de suñu borom ne fanzur xoolal kayfa ana naka kaana la aqibatul mufsidiina mujjug ñi nga xamante ne ñooy way yàqkat yi mu ne wala qad dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu pare na ci nettali boobu mu ngi dugg ci beneen nettali mu ne wala qad dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu daawuda seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam wa suleymaana ak seydinaa suleymaan di doom ji alayhim assalaatu wassalaam maa leen joxoon xam-xam bu tukkee ci man wa qaala ba ma leen ko joxee nag ana lan lañu wax ñu ne alhamdulillah mbooleem cant yi lillaahi boroom bi tabaaraka wa taala la ñeel alladi mi nga xam ne faddalanaa moom moo ñu gënale ala kathirin ci lu bari min ibaadihi al mu'miniin ci jaamam yi nga xamante ne ñoo ñi ko gëm mu ne wa warisa ginnaaw gi nag bi nga xam ne seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ci la ne ci kaw suuf nekk fi ki nga xam ne moom la borom bi comme li mu waxoon rek ci suuratu Saad yaa Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard ni mu waxoon ne yaa Daawudu e eh, yow seydinaa Daawud alayhi salaatu wassalaam inna ja'alnaaka ñun borom bi ñoo la def xalifatan nga nekk xalifa borom bi fil ard ci suuf si ginnaaw bi nga xamante xamante ne nii ci la pare moom moom moom moomu Seydina Daawud alayhi salaam ba dellu bay nga xam ne ci lay dem ci boroomam Seydina Sulaymaan ginnaaw gi moom la boroom bi daal di donn la xam-xam ba mu yoroon ci wàllu wa def ko yonent comme ni ko baayam nekkoon ndax Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam dafa amoon yeneen doom bu Seydina Sulaymaan kese alayhi salaatu wassalaam moo nekkoon ay doomam moo tax bu ne wa warisa mu daal di donn donn daawuda seydinaa daawud alayhi salaam nekkul mu donn alalam ja ndax bu dee alalam ja ñoom ñépp ci doon yem doom ya nga xam ne góor lañu woon waaye déedéet mooy ne ndonol baayam ci wàllu cellete ci wàllu nekk yonent alayhi salaatu wassalaam moom la ko borom bi donnu le woon loolu lay wax noonu le mu ne woon wa warisa mu daal di donnu Sulaymaanu ndax lan am na beneen mbir boo xamante ne nii mooy ne Seydina yonent la te yonent yi kenn du leen donn comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne nahnu ma'ashirul anbiya ñun booleem yonent yi alayhimu salaatu wassalaam laa nuurath kenn du ñu doon naa lu ñu bàyyi rek sadaqa mooy ne moo loolu sarax la mooy ne moom moo tax yonent ma lay saab saab amul dara lu benn doomam taxawoon manoon koo doon ndax loolu la wax moo tax Seydina Sulaymaan moom doonul bàyyam ca alal janaan lii comme non non non non bàyyam alal ndax alal kenn moo doon nu yonent alayhi salaatu wassalaam waaye ak kenn te ca la newoon bi mooy xool ci biir njabootam waaye man na xool ci en door de yi nga xam ne ñoo bokku deret ak moom bu bu bu bu bu direct mu jël la nga xam ne moo newoon ci kële ci yonent boobu lu bari bu dee temps bu yonent di amaat comme nii mu jël loolu la defal ko kenn ci ñoom waaye bu dee sax fekk na yonent jeex na mu jël loo xam ne yu bari yoo xam ne moom la defaloon yonent boobu mu jël ko defal ko kenn ci awliya yi radiyallahu anhum wa arda kon moo tax fii mu ne wa warisa mu daal di doon suleymaanu seydinaa suleymaan daawuuda seydinaa daawuud alayhi salaatu wassalaam mooy ci nekk yonent wa qaala mu nag seydinaa suleymaan ne yaa ayyuhannaas ee yéen nit ñi ullim naa ñun de xamalees nañu mooy borom bi moo ñu xamal de mantiqat tayri mooy kaddu mooy waxu li nga xam ne mooy picc yi gis nga picc yi bu ñuy def naan ciip ciip ciip yoo yële ak seen yooyu Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam lool ay wax la yu ñuy wax ak yii yooyu da ko doon xam mooy mantiqat tayr mooy le langage des oiseaux mooy des des de des des ñoom moom saru suñu borom tabaaraka wa taala kàllaamaay njanaaw yi da ko ko xamaloon wa utiinaata jox nañ ñu min kulli shay'in ci lépp rek lépp luy rek boo xamante ne nii ak yi nga xamante ne nii mooy xéewalu biir ak biti borom bi daal dina ci ñuy jox inna hada dëgg-dëgg lii la huwa moom de alfadlu mooy ngëneel gi almubiinu gu leer gi mooy borom bi tànn la def la yonent ba pare may la xam-xam yoo xamantee ne nii mooy xam-xam yuy jóge ci moom nga xam ne mooy jamaadaat yeeg yooyu yëpp moo tax wa ullimna min kulli shay mooy ne même yeneen yi xeer yeeg yooyu yëpp dañuy wax da koy dégg moo tax yonent bi alayhi salaatu moom lu simple la ci yonent même bu moom moo tax taalibee yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñoom ñoo xam ne sax am nañ loolu mooy di dégg bu xeer yi wax ak yooyu comme ni Seydina Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waxoon ne ñun dañ doon toog jamono yonent bi alayhi salaam di lekk nekk ci ndax dégg lu mur yi mooy di sabbal ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na man de xam naa fii ci Quraysh fii ci Makka xeer yoo xamante ne nii dañ ma doon nuyu. laata boroom bi di officiel li nga xamante ne nii mooy yónnent gi kon loolu moom lool la léegi nag suñu borom xamal yooyu yépp